moom mu ngi tuddoon Abu Darda la ginoon a siiwe nit ñi nag dañoo wuti ci nan la tuddoon am nañu ne miir la tudd comme li imaam Ibn Isaaq wax ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa mbokkale wa Salmaanul Farisi diggante seydna salmaan al farisi wa abu darda uwaymir ibn thalaba di uwaymir di doomi thalaba loolu benn wax la waaye am na ñeneen ñu ne ibn abdillah mooy uwaymir am na ñu ne noonu la tudd am ñu ne tudduloon uwaymir mais amir la tuddoon ibn malik am ñu ne déedéet du uwaymir waaye amir ibn malik la tuddoon même ci turu baayam sax dañ ci wuute moom Seydina Abu Darda am na xam nga gis nga ne imaam Ibn Isxaaq rahimahullah dane Uwaymir ibn Sa'laba am ñu ne déedéet Uwaymir ibn la place Amir euh, <coughs> Sa'laba Amir moo fa ne ñeneen ñu ne ibn Zayd ibn Qays la mooy Uwaymir di doomi Zayd ñoom nee nañ baay ji Zayd la tudd noo amir noo Saalaba loolu muy ay wax yoo xam ne yu wuute la xam nga gis nañ sànq ne am nañu ne tuddul Uwaymir amir la tudd ibn Malik que ne bàyyi ji tuddul Saalaba waaye tamit tuddul Zayd waaye tuddul Abdallah waaye ni mu tuddul amir ni mu tudd mooy nan mooy ni nga xamante ne mooy Malik loolu nag ay wuute la ci turam kon nga gis ne même turam ci boppam dañ cee wute waaye turu baayam ci leen gën a wute moom Seydina Abu Darda mooy li nga xam ne moom la gënoon a siiwe <coughs> di dàkkantalam di baayu ad-Darda moom Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda bokk na ci ñi nga xamante ne nii ci waa ahlul madina la bokkoon comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko gise ci euh, li imaam ibn Isaaq wax ci waa Xasraj la bokk di axu Balxaaris ibn al-Xasraj di mbokk waa Balxaaris ibn al-Xasraji te bokkoon ci waa Xasraj uh, radiyallahu taala anhum wa ardaahum moom nag Seydina Abu Darda uh, radiyallahu ak duggam ci lislaam ñaan gu nangu alayhi salaatu wassalaam la Euh, moom mi nga xam ne di yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci boppam moom moo ñaan seydna abu darda daal di dugg ci lislaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam ibn asakir daal di solo naka noonu euh, <clears throat> boo demee ci wala alxaakim ënd am na tamit lu mu ci indi ci almustadrak say yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne boo demee ci yiñ la wax noonu mu ne inna allaha wa'adani islaama abi dardaa fa aslam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla de wa'adani daf ma dikk man aleyhi salaatu wasalaam islaama abi dardaa dugg ci lislaamu sayyidina abi dardaa fa aslama bam ko ko diggee suñu boroom daal di def mu tuub moom nag seyna abu dardaa radiyallahu taala anhu moom tuubul ci vague bu njëkk bi nga xam ne mooy ñu njëkk a tuub avant yonent bi alayhi salatu wasalaam bi ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam na ko noonu eh, eh, ma jiitu woon foofu radiyallahu anhu bi yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaay see aksi tamit tuubul woon ci saase comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam abu zahiriya daal di solo radiyallahu rahmatullah aley imaam kii abu darda dafa day nettali ne Seyna Abu Darda moom dafa bokk ci ñu mujjee tuub ci lamsaare bu ñu la waxee loolu nag mooy li la wax sànq mooy bokkul ci vague yi njëkk a tuub dinañ la wax incha allah kañ la tuub moom nag Seydina bu Darda laata muy dugg ci lislaam mu ne da doon jaamu benn xërëm comme jamono yooyu ni nga xam ne moom la noonu nit ñi doon def da doon jaamu xërëm léeg-léeg nga am ci benn effigie comme ni ñu ko waxe woon ci jataay bii weesu euh, waaye naka noonu mooy xërëm boo xam ne soit ñépp koy bokk di jaamu wa ak boo xam ne yu personnel euh, bala ñu jàll insha allah dama ko naroon a fàtte Euh, dama déglu euh, fichier bii weesu boo fàttale ko bi ñuy def tarjama Seydina Salman al Farisi radiyallahu ci fin bi euh, kë gisoon nañ ne bi muy waaj génn àddina Seydina Sa'd ibn Abi na ko noonu imaam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma dañoo ñëw seet si woon ko bi ñuy wax ci ban année kon la génn àddina dama ne lii laa wax ci fichier boobu këne Seydina eh, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu moom l'an 31 la génn àddina waaye loolu njuumte la moom da ci yokk benn at l'an 32 comme ni ñu ko gisa woon ci tarjamaam moom imaam Ibn eh, Abdullah Ibn Mas'ud ci xilaafa Seydina Othman ci la génn àddina l'an 32 kon Seydina Salman soit l'an 30 wala 31 la génn àddina wallahu taala alam lool muy benn précision bu ma ne woon imaam Abdullah ibn Mas'ud l'an 31 après gàddaayu alayhi salatu la génn àddina waaye du loolu l'an 32 la ginnaaw gàddaay ci gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam kon loolu euh, muy lu ñu ba jara bàyyi xel kon buñ ñëwaatee ci mbokkam mi moom de Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda da doon jaamu benn xërëm ah, imaam ibn rawaxa di abdullah ibn rawaxa radiyallahu moom jotoon nañ ko gis walillahi alhamdu wal ak muhammad ibn maslama radiyallahu taala moom gisaguñu ko ab saxaaba la woon bu tuddoon muhammad comme yonente bi aleyhi salaatu wassalaam muy muhammad ibn maslama daal dinañ ko fi tudd lu bari gis nañu bi ñuy gis seydina sa'd ibn abi waqqaas radiyallahu taala boo fàttale ko ak bi ñuy wax keroog rek bu yàggul euh, bi ñuy wax ñaan gi nga xam ne moom la euh, Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufaylin radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi daldi woon ñaan ndaw sa nga xam ne moo ko doon wax ne dafa di ko clamer gouverneur ne daa sàcc suufam ba ñuy wax ci foofu waxoon nañ tuddaale woon nañ histoire reprendre loon nañ que ñaan gu noon noonu la imam Abdullah ibn euh, <coughs> Euh, imaam kanati euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu daal di woon ñaan yàlla waajo ko doon tuumaal fële ca Kuufa loolu waxoon nañ ne ba nga xam ne ci la ñëw wax Seydina Omar ibn al-Khattab ka mëne kam ne woon demal nga woon nga mëne enquête bi enquête ndax li ñuy wax ci moom ci Sa'd mi dëgg la am déet moom kan la woon mooy Muhammad ibn Maslama bii moom lañ la waxoon ne mooy équivalent wu bu doon tey inspecteur général de l'État ci équivalent suñuy wax tey moom mooy Muhammad ibn Maslama bii la moom gisaguñu ko insha allah dinañu ko gis ci biir bu ñu àggee ci ay mbiram insha allah moom ak Seydina Abdullah ibn Rawaha daal di dem ci xërëmu Seydina Abu dardaa boobu mu doon jaamu yaat laata muy dugg ci l'islam ñu dem bàyyi ba mu génn ñu dem fekk fa xërëm ba daldi di koy dammaate toj ko bi nga xamante ne ci la Abu dardaa agsi ñibbisi ci kër gi ñëw xool gis ni xërëm bi daal dinañ koy toj mu dajale xërëm bi ba pare na way xaka hallam tanaa allah dafanta an nafsi allah an nafsi ne bi mu ko dajalee xërëm bi mu fekk ñu toj ko mu dajale mun a way xaka cim yow rek waaye xaka toskare ñeel na la hal lam tanaat mais lan moo la tere woon yow yàlla ji nga protéger sa bopp lan moo la tere woon hal la défendre an nafsi lu la tere woon défendre sa bopp ba duñ la toj soxnaam si di saxaabiya bu mag boobu di ummu darda eh, ndax dafa am ñaari ummu darda voilà yoo xam ne bokkuñu kii moom saxaaba la saxaabiya la woon bu jigéen laata moom moom moom moo fekk dund yonent bi alayhi keneen ki nag moom lañ naan taabi'iya yu jigéen yi mooy bokk na ci ñi ci gën di ummu darda boroom xam-xam bu rëy boobu euh, mu ne ummu darda di soxnaam si dangay gis abu darda ummu darda mu ne ko mu dégg jëkkër ji boroom këram di abu darda wax lool tiim xërëm bi naan ko cim yow rek lan moo tere woon nga défendre sa bopp Ummu Darda ne ko law kaana yanfa'u an yad aw yadfa'u an ahadin dafa'a an nafsihi wa nafa'aha soxna si déglu ko muy wax lool mu ne ko xam nga ne moo se lii bu doon dina jariñ dara wala muy défendre kenn dina défendre boppam te dina jariñ boppam bi mu ko waxee lool nag Abu Darda radiyallahu anhu daldi xalaataat ne ko waajalal mam ndox mu daldi waajalum ndox mu daldi sangu sol yére yu rafet daldi dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah abdullah ibn rawaha ak muhammad ibn maslama radiyallahu anhuma ñi tojoon xërëm bi ñoom dañ koo def ba bare dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam toog ñu gis abu dardaa di ñëw léegi Abdullah ibn Rawaha ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Abu Darda mii de mu nga nee di ñëw ñun lay seet si ñun lay jël si xam naa da da liñ doon def doon ko nëbbu feeñ na dafa yëg ne ñun ñoo dam xërëmam mu ngi nii nag di ñëw di waaxu jëm si ci ñun mooy ñun ñii lay seet si ñun lay jël si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen déedéet innama jaa li yuslim inna rabbi wa'adani bi abi darda an yuslim allahu yonent bi alayhi salaatu leen déedéet ñëwul ngir jàpp leen de wala ngir ŋàññi leen ci li ngeen def menacer leen ci xërëmam yi ngeen toj waaye moom dafa ñëw ngir tuub ndax sama borom subhaanahu wa moom moo ma dig ne Abu Darda day tuub moo tax nii muy ñëw ni day ñëw ngir tuub bi mu agsee moom naa Abu Darda <coughs> radiyallahu taala anhu wa arda ci la dugge ci lislaam daldi wax baati seede yi dugg ci lislaam moom nag duggam ci lislaam boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne euh, jamonoy Badar la woon fekkewul Badar nag moom Uhud la fekke Uhud la fekke fekkewul Badar moom Seydina Abu Darda Uwaymir radiyallahu taala anhu wa arda keroog Uhud gi nga xam ne moom la fekke comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Asakir solo ci riwaay boo xam ne bu wér la waaye mursal dafa am mursal la ndax Shurayh ibn Ubayd di Shurayh ibn Ubayd moom mi nettali mbir mi jotewul dabul mooy dundul mooy jëlewul ci Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda moom daldiwul jële ci moom directement moom nag moo ko solo ne bi nga xamante ne keroog Uhud yéeféeri jullit ñi ñu daal di leen dominer ñoo njëkk a gañe après bi ñi ci montagne bi wàccee gars yi def contournement daal di faagaagal ña fa woon kuuru xeex bi daal di tourner yéeféer yi daal di dominer nag ba rey ci ñu baree baree baree bare keroog googu bi nga xam ne ci la ñëw ba ñenn ñi ci biir xeex bi Iblis na yonent bi alayhi salaatu wa rey nañu ba ñu bari commencé désespéré ñu bari dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu wootee ñi nga xam ne ñoo njëkk a gaaw gaaw fekk si ko fi mu nekkoon dellu si ci xeex bi moom Seydina Abu Darda mii ci la woon euh, moom radiyallahu taala anhum yéeféer yi nag bi ñu ñëwee fekk leen foofu daal di leen muur ba yéeg ci kaw ndax montagne bi dañ leen féete kaw ak xeer yi foofu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne allahumma laysa lahum an ya'luna ne buur yàlla yéeféer yi de waruñ ñoo féete kaw bi nga xamante ne moom ci la wax loolu moom ñaani loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jullit ñi ne woon ci wetam daldi songu gaay yi daldi gaaw songu yéeféer yi ca kaw fa ñu nekk ah, ba ñu ko defee te bokkoon na ci ñoom ñooñu ko doon def sëy Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhum noonu lañ def ba jële leen position bañ nekkoon nga xam ne bu import bu amoon solo ñu jële fa yéeféer ya te moom abu darda mi bokkoon na ci ñoom radiyallahu taala anhu wa arda keroog bi yonent bi aleyhi salatu wasalaam gisee muy def lool ci la ne ni'mal faarisu uwaymir ne ni'ma ëskëy ni'ma aka baax al faarisu ki nga xam ne mooy cavalier bi ki nga xam ne gawar gu man gu mag la ci wàllu xare muy kan uwaymir bi sayyidina uwaymir abu darda radiyallahu taala anhu wa arda moom nag naa bu Darda radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xamante ne ci la dugg ci lislaam dane moom dama nekkoon commerçant laata ñu yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bi lislaam ñëwee ba ma dugg ci man ma fexe boole sama commerce ba ma woon def ak jaamu yàlla waaye ma gis ne manu man manuma leen a boole mooy fexe na boole commerce ba mu nekkoon ak jaamu yàlla waaye bu ko defee dina gis ne mu gis ne moom manu nee na ba mu demee noonu nag ah ma bàyyi bi gën a mooy ñàkk doole muy xanaa njaay te jublu ci jaamu yàlla ah moom Seydina loolu noonu nga gis ne comme li imaam Az-Zahabi wax ne ah, sikk nekkul li gën mooy boole ñaar yi waaye nag boole ko ñaari yi ak jihaad mooy boole di liggéey di jaamu yàlla te bu joxe sa bakkan dese xare nga dem tamit def ko ci ah, te loolu euh, gisoon nañ ci non loolu du fi wa ku mel ni euh, ci taabi'in yi ci kii maanaam taabi'in yi euh, atba'u taabi'iin yi am na ku siiw ku meloon noonu muy imaam al-Awzaa'i ak imaam Abdullah ibn al-Mubaarak ñoom ñaar dañu siiwoon loolu mooy ay ni ñu nekk woon jaamukatu yàlla yu mag noonu lañ noon ñoo xam ne ñu doon yëngu te bu jihaad ñëwee seen dund gi dañ koo xaajoon ci loolu di jihaad loolu mooy li nga xam ne mooy li gën ku mën a boole yooyu mais yàlla mayul nit am na ñoo xam ne mënuñoo boole yëpp mooy mënuñoo boole concentré wu ci liggéey ak jaamu yàlla <coughs> loolu yàllaa koy def am na tamit ñoo xam ne bu ñu ko defee mooy jaamu yàlla gi mooy sooxe te loolu ñu bari xam nañu bari waa ni nit koo xam ne laata muy am alal ji ko yàlla dénk aka doon nangoo jaamu yàlla julli doonu ko woon raw doonul di def sikkar yi mu war a def di dimbali nit ñi waaye ba mu amee léegi boo mooywul dina toog ñetti julli romb te du julli ndax alal bi kooku kay xam nga ne kooku li gënoon ci moom mooy ñàkkoon aral jooju te doon jaamu yàlla loolu am na am na ñoo xam ne tamit mooy contraire bi lañ man mooy mën nañu ko boole mën nañoo boole lépp te loolu mooy li gën te loolu mooy li nga xam ne mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak xulafaa ur-raashiduuna yi rahmatul radiyallahu taala anhum wa moom nag lii mooy ku nekk nag yaa gën a xam sa bopp buur yàlla moo bind nit ñi te yemalewu leen nit nag nit bu xamee boppam rek ay mbiram woyof mooy nga xam ne man lii manuma ko nga dem ci li nga xam te nekk l'essentiel moo tax nit da am ay choix ku yàlla may nag nga xam yow say capacité kooku may na la xéewal gu rëy ba bul jeexal sa énergie foo xam ne leer la ne manoo ko booleeg lu essentiel xam nga dundal njaboot loolu lu essentiel la mais tekkiwul mukk ko ne lim ne boolewu ma manumaa boolu jaamu yàlla ak commerce que ne mooy léegi dootuma dundal sama kër ak yooyu du ma ut lu ma leen dundal non mooy liñ ko xamee woon grand commerçant bi mu nekkoon loolu la loolu la wàññi mais tekkiwul ne doonu loon liggéeyati doon loon def dara ngir waa këram kallaa loolu saxaaba yi radiyallahu anhum dépassé woon nañ foofu te loolu ko ci dégg moom <coughs> imaam Abu Darda radiyallahu taala anhu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu ngi ko boole woon ak kan Seydina Salmaan al-Farisi <coughs> radiyallahu taala anhu wa arda moom la boole woon ñu nekkoon ay mbokk moom Seydina Abu Darda ba moo tax <coughs> Seydina Salmaan radiyallahu anhu mas na faa ñëw daldi di ko seetsi fekk jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñépp ñu ngi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seydina salmaan ñëw di seetsi seydina abu darda bi mu ñëwee mu fekk fa soxnaam di ummu darda fekk ko mu ngi nekk koo xam ne mooy euh, nekk boo xoolee rek xam ne ndaw sii dafa nekk ci problème mooy daal euh, toppatoo du toppatoo dara mooy ne boppam boo ko xoolee rek xam ne kii nii mooy comme niñ naan moom daal dafa mel ni euh, ay xalaat moo gën a nekk ci bopp bi ba daanaka du toppatoo da <coughs> boppam ak yooyu bi mu gisee lu mel noonu euh, Seydina Salman ne ko waa Ummu Darda lan moo la dal mu ne ko mooy nit bu bu bu tranquille noonu wala am lu sooxe ci dundam boo ko xoolee rek léeg-léeg boo deeku aji seetlu ba diñ ko xàmmee mu ne ko waa lan mooy sa mbir lan la mu ne ko ah sa mbokk mi de di Abu Darda de laa xaajata lahu fi moom de amul benn solo benn soxla amu ko ci àj ci àddina mooy benn soxla la amul yaqumu layla moom daal day taxaw di julli naafila guddi wa yasuumu nahaar bu bëccëgee mu woor moom daal loolu la fi nekk te loolu xam nga ku def loolu mooy ne sa soxna kon àq yu bari diñ ko ko xaj àqu dëkk dëkkaale gi wa ashiruhunna bil ma'ruf googu dëkkaale la ñoom ci njekk nga xam ne mbir lekk ak naan rek mooy ne seen yaram it daa am lu muy laaj loolu bu dee ne yow guddi gi yaa ngi julli bëccëg gi yaa ngi woor mooy ne loolu li muy tekki mooy ne yow àq yoo joxoo Seydina Salman radiyallahu anhu gis nañu ci jataay bi weesu ko ne boroom xel la woon boroom xam-xam mu xam li li li li li xew ndaw si wax ko lool nekkuloon koo xam ne tamit ñoom newuñu woon ñoo xam ne ñoom duñu jëli luñ leen wax mooy lii leer na jarul ngay jaar ci détails yi naan ah loolu moom mooy lan waaw loolu kay lu baax la moom daal déedéet da mu xam ne gis nga lii mooy àqu ndaw si jël na ko ba pare Seydina Salman bi ko ndaw si waxee lool Abu dardaa daal dugg si ñëw daldi ñëw. ndokkeel naa Salmaan mbokkam mii ko yonent mi alayhi salaatu boole daldi koy tatagal nuyu ko euh, dugg ci biir waajal ak lekk daldi indi jox Seydina Salmaan radiyallahu anhuma Seydina Salmaan ne ko kul yow lekkal Seydina Abu Darda ne ko inni saa'im man nag damaa woor lekkal man damaa woor Seydina Salman ne ko aqsamtu alay uqsimtu aqsamtu ah, aqsamtu alay la tuftiranna ne ko maa ngi waat maa ngi waat ci yàlla loo xam ne dama koo jël ci sa ndodd laa ko teg waat naa ne dinga yow dinga dog sa koor gi ah moom it mu daal di koy topp Seydina Abu Darda dog koor gi lekk ak moom Seydina Salmaan yemul foofu euh, radiyallahu anhuma ñëwul après ñibbi mu jeex déedéet dafa fanaan mu mu nela mu fanaan ca kër ga bi guddi gi jotee Abu Darda bëgg a jóg di di di di julli ji comme ni mu ko doon def radiyallahu anhu di def ay naafila guddi di julli Seydina Salmaan ne ko doo fi jullee fa manaahu Salmaan Salman ne ko ma ne fii doo fi jullee demal nga tëddi ne ko inna li jasadika inna li jasadika alayka xaqaa wa li rabbika alayka xaqaa wa li ahlika alayka xaqaa sum wa aftir wa salli wa'ti ahlak wa a'ti kulla dhi haqqin haqqahu mu ne ko doo fi ne doo fi doo fi julli laa wax demal tëddi ndax lan sa yaram Abu Darda sama mbokk yow sa yaram dafa am ci yow àq nit ki yaram bi ko yàlla dénk dafa am ci moom àq sa yaram dafa am ci yow àq ba ni nga xamante ne ndax yaram kat ci la boo bu dee baaxul doo mën a jaamu yàlla yaram mu dëkk ci feebar jaamu yàlla gi ngay def doo ko man te nag yaram ni mu soxlaa liggéey noonu la soxlaa tamit di noppal ndax noppaleku gi du def lu dul yokk la énergie booy jaamuwaat yàlla waaye bu dee foo toog sax nar faa nelaw ndax ñàkk mën a noppaleku mu ne ko déedéet demal nga tëdd ndax sa yaram wi dafa am ci yow àq wali rabbika alayka haqqan sa boroom it dafa am ci yow àq loolu mooy lan yaram bu dee ne moom newu fi bala nga ne naam ne fi àq bi la yàlla wax nga defar ko moo tax kulu na at-tayyibaati ma naa ko amalu saaliha yéen ñi gëm yàlla lekk leen ci yu teey yi ma leen defal te ngeen te ngeen def lu baax mooy ne il faut yaram wi jaamu yàlla mu nekk loo xam ne lu sain la naan un esprit sain dans un corps sain il faut sa yaram waxuñu nag tamit loolu waxuñu nga ne fi nekk ci taraf rek ci opulence di nes nesal yaram wi rek di looy loolu kenn waxu mooy lu la téye del mu ne ko sa yaram wi dafa am ci yow aq sa boroom it dafa am ci yow aq waaye wali ahlika alayka xaqaa yow abu darda sa soxna sa waa kër rawatina sa soxna dafa am ci yow aq ne ko sum del woor wa aftir te ngay dox bul jàpp bëccëg yi yépp nga bëgg koo woor déedéet deel woor ay bés di dox ay bés wa salli deel julli ci guddi gi benn partie waa ti ahlak li ci des nag nga dem nekk ak sa soxna ndax day soxla boppam voilà wa a'ti te na jox yow Abu Darda kulla di xaqin xaqa àq ñi nga ñi yëpp mën a la danga dañ ma amal àq sa yaram sa boroom sa soxna loolu lépp ku ci nekk ak ba ko war a jëlal na ko jo na ko matal borom bi moom ak xam bi mu am ci jaam gis nañ ko ci Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardah li ko yonent bi alayhi salatu ko yaa yoon ca gël ca waruwaay ba njéegoon ci mbaam ma ximaar kuntu radifa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ala ximaar muttafaqun alayhi hadith boobu gisoon nañ lan mooy àqu yàlla ci jaam yi mooy ñu jaamu ko te mu ñu ko bokkaaleeg dara kon nag àqu yàlla na ko jox àqu yaram wax nañ la ko sànq àqu waa kër sa soxna mooy ngay dund moom di ko yoral li nga xam ne moom lay lekk moom lay naan waaye li nga xam ne boppam da koo soxla en tant que nit en tant que jigéen walla mu ne ko kon nag wa anti ta nga jox kulla di xaqin borom àq bu nekk ci ñi xaqa xaqam na nga ko ko jox bi nga xam ne nag léegi say naa bu dar daa dem tëddi comme que nee na ko doo fi doo fi julli demal tëddi ba pare wax ko lii bi fajar ji waaj a jege Seydina Salman ne ko nag léegi yee ko ne ko jógal ne ko xum xumil aana ne ko heure bii bu la neexee nag nga jóg heure bii man ngaa jóg ñoom ñaar ñu jógandoo jàppandoo jàpp daal julli li nga xam ne moom la ñuy julli euh, naafila ginnaaw gi ñu génnanoo dem ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di julli ñu julli fajar ba pare Seydina Abu Darda di jege ci yonent bi ñu julli ba pare muy jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir wax ko li ko Seydina Salman wax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko yaa abat darda inna li jasadika aleyka xaqa mithla ma qaala laka salman yonent bi aleyhi salaatu mu ngi jege si waxagu ko sax mu ne koy abu dardaa sa yaram dafa am ci yow àq mooy sa boroom am ci yow àq sa waa kër sa soxna yi wala sa soxna si bu dee ku boo xam ne benn la yor ak sa njaboot jaga yor dañoo am ci yow àq comme li nga xam ne loolu la la salman wax am na ci beneen riwaay loolu imaam al-Buxaari yi moom moo ko solo eh, am na ci beneen riwaay boo xam ne imaam eh, Abu Darda radiyallahu daf ko wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne sadaqa Salmaan ne ko Salmaan li mu wax dëgg la ndax lii mooy alxanafiyatu samha mooy yoon wi nga xam ne dafa jub coow jëm ci borom bi subhaanahu wa taala waaye noonu la woyofe te noonu la yombe moo tax kon euh, noonu la affaire yi yombe l'islam dafa yomb moo tax yonent alayhi salaatu wasallam daal di woon tere Uthman ibn Maz'un ak tabattul bi nga xam ne ci la doon wax naan euh, hadis bi mu ngi ci sahihayni naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Uthman ibn Maz'un tabattul mooy yonent mi alayhi salaatu wasalaam dafa tere woon Seydina Usmaan ibn Maz'un ak tabattul mooy nga dagg rek nekk ci jàmm yàlla kese kese yow li ci des affaire àddina nan la àddina bi doxee naka sa vie de famille yooyu sa yoon newu ci loolu noonu yonent bi alayhi da ko doon tere mooy naha tere na yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere woon ko Seydina Usmaan moom gisoon nañ ko radiyallahu ta'ala anhu ibn Maz'un di Abu Sa'ibi mu tere ko loolu euh, moom yonent bi alayhi salaatu salaam te gis nañu mbooloo ma nga xam ne tamit dañu defoon ñëwoon ci moom moom alayhi salaatu wassalaam euh, ñëwoon këram doon laajte naan naka lay jaamoo yàlla soxnaam yi euh, radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna daal di leen wax naka la doon jaamu yàlla ñoom bi ñu ko yëgee bi ñu ko gisee dañoo xaw a nu mu tudd dañoo xaw a mel ni ku xeet liñ ko ne moom lay def ndax moom kan mooy ki nga xam ne yàlla da ko te uh, faral ay bàkkaara yu jiitoog yu wee yu weesoog yu jiitoog yi ñëw ak yooyu après bi ko yorentement day saab saab ñëwee ñu wax ko ko dafa def discours ne euh, moom wax li nga xam ne moom la wax ne que ne lan moo tax nit ñi am ñoo xam ne dañuy wax lii lii ne moom lii mooy sunnaam day euh, julli day woor day woor day dog après wax yooyu yëpp ne nag képp koo xamante ne nii dangaa bàyyi sama sunna da ko mel ni bëggoo ko gënale ko leneen kooku bokkoo ci ñun kon loolu mooy li nga xam ne loolu la doon jàngale moom alayhi salaatu wassalaam moom nag seydna Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda ah, ku bari woon xam-xam la woon bu mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko fi waxe woon ci xadiis seydna anas boobu radiallahu taala anhu wa arda ñi doon wax naan ñi mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoo ñooñu mu ne ñoom ñépp ci waa lansaar la bokk bokkoon na ci seydna abu darda bi radiyallahu taala anhum waxoon nañ gisoon nañ Ubay ibn Ka'b Zayd ibn Thabit gisaguñu ko ak Abu Zayd bi mu ne waxoon ahadu ci moom Seydina Anas de kenn ci bàyyte xam yi la moom kon Seydina Abu Darda dafa bokkoon ci saxaaba yooyu nga xam ne moom dafa mokkaloon alxuraan jamono yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bokk ci quraa yi ci ñi nga xam ne jàngkatu alxuraan yu mag yi moom Seydina Uwaymir abu darda radiyallahu taala anhu wa arda moom nag imaam ibn darda abu darda radiyallahu taala anhu eh, noonu la denc woon kóllëre boobu doxoon digganteem ak Seydina Salman te yonente mi aleyhi salaatu salaam boole woon leen defoon leen ay mbokk ba moo tax comme ni nga xam ne moom lañ gisoon ci jataay bii weesu ci tarjuma seydina salman alfarisi radiallahu taala anhu que di nga xam ne ci la ko al ash'ath ibn qays ak seydina euh, jarir ibn abdillah al bajali daal di seetsee moom seydina salman mu ne leen jox leen ma kado bi nga xam ne moom la leen sama mbokk mi abu darda jox ndax amul kenn kuy jóge fa moom lu dul ne dina la jox dina ma jox kado ne yóbbul ma ko ngir indil ma gisoon nañ bañ fa nee naan ko déet joxuñu dara euh, euh, Salman wax dëgg yàlla joxuñu dara mu ne leen ma ne soxlawu ma seen alal yi ngeen may ñu ne ko boo bëggee ñu jox la alal ta nga nag wax dëgg waaye nag nga xam ne joxuñu dara mu ne man soxlawu ma seen alal waaye kado bi mu leen jox ngir ngeen jox ma ko laa soxla bañ ko waxee ne ko déet joxuñu sauf ko ne nañu ngeen buñ ñëwee ñu nuyul la ko ah mu ne loolu mooy kado bi nga xam ne loolu kóllëre la goo xam ne da ko doon nekkoon moom alay moom Seydina Salman doon ko fonk doon ko téye comme ni nga xam ne noonu la leen alayhi salaatu wassalaam daldi woon boole moom nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee àddina euh, fële ca Sham yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Umar ibn al ci xilaafa Seydina Umar radiyallahu taala anhu gouverneur ba nga xam ne moo ko fa toogaloon dafa bind Seydina Omar ibn al gisoon nañu xadiis bi gisoon nañ ko ci bi ñuy gis euh, tarjama Seydina ki a Thabit mu Euh, Ubaada ibn Saabit euh, Ubaada ibn Saamit Saabit Ubaada ibn Saamit voilà moom gisoon nañu li nga xamante ne nii mooy xadiis bii muy ne Yazid ibn Abi Sufyaan moo ne woon radiyallahu anhuma di magu Seydina Abu Sufyaan euh, Muawiya moom moo ne woon gouverneuru Seydina Umar ibn al-Khattab Sham muy Sham euh, gu googu ñu la waxoon Syrie Jordanie Palestine Israël yooyu yépp ba une partie de la Turquie loolu lépp ci Sham la bokkoon moom moo ne woon gouverneur ba di doomu Seydina Abu Sufyan di Yazid dafa bind Seydina Omar benn bataaxal muy benn lettre ne ko kat waa Sham dañoo commencé bari fees nañu ci dëkk yi dañoo soxla nag ku leen xamal seen diine ku leen jàngal alxuraan wa yufaqihahum mu daal di leen xamal ñu dégg seen diin Allahu akbar oh gis na gouverneur yi seen préoccupation mooy nit ñi bari nañu fàttewuñu woon domaine bi gën a rëy muy xam-xamu diine mu bind xalifa bi Seydina Omar ibn al-Khattab ko ah inna ahla Shami qad kasuru wa mala'ul madaa'ina waxtaaju ila man yu'allimuhum al-qur'aan wa yufaqihuhum allahu akbar mu ne ko moom seydna Yazid radiyallahu anhu bind seydna Omar ne ko radiyallahu anhu ma ne ko kat waa Sham dañoo bari fees nañ dëkk yi léegi ville bari nañu léegi fii nii ci Sham dañoo soxla nag ku leen jàngal alxuraan déggloo leen seen diine xamal leen seen diine Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi dajale ci ponkalu saxaaba yi radiyallahu anhum woo ci cinq ah ndax Seydina Yazid dane ko fa a'inni bi rijalin yu'allimunahum sama lettre bii nag yow xalifa bi boo ko jotee li ma bëgg mooy nga dimbalee ma ay góor yoo xam ne ay boroom xam-xam yoo xam ne ñooy ñëw chargé wu loolu muy ñoo xam ne comme si ñoo xam ne ñoom lañuy ñuy recruter nag ñuy jàngal nit ñi seen diina Allahu akbar gis nga kenn du toog naan loolu moom na ko gaa yi régler déedéet boo gisee ne loolu yow yaay recruter ñi nga xam ne ñooy jàngale di leen yoral lépp ngir ñu tasaare diine ndax bés buñ ko tasaaree rek nit ñi commencé am jom xam ne dundal sa bopp li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne li gën lu nit kiy dunde mooy li nga xam ne moom la fàggoo loxoom te yonent yàlla daawud alayhi salaam da doon lekk moom ci li nga xamante ne nii moom la loxo am fàll loolu boo ko xamalee képp kuy jàng diine loolu xam ko moo tax da am jom di def loo xam ni yow yaay yoral sa bopp doo doo doo dépendre ci kenn ba pare nag yor li la diine jàngal ci yonen domaine yépp am ragal yàlla gi dax ginnaaw bi nga jàngee ba nekk am genn compétence yu jox la benn ministère wala lool sa diine mooy tax nga ne ah mbir yi nag du sama mbiru bopp du sama mbiru ndey du sama mbiru yaay du tamit dama gën nit ñi judd ñu naan liggéeyu yaayam la woon mukk mbir yi ndax boo fi waxee loolu bëgg koo yemale ci liggéeyu liggéeyu yaay am na ñoo xam ne seen yaay gin a liggéey sa yaay fopp te amuñu li nga am kon nag mu xam ne lii daal nattu la bu ko yàlla teg te tamit muy examen bu mu koy examiner di xool naka lay doxalee alal di ñu ko dénk ak ministère ak poste wala bureau bi ñu ko dénk ak li nga xam ne secrétariat bi ñu ko bi ñu ko jox en tout cas loo mën a jiite ak chantier buñ la man di jox yàlla di seet nan nga koy doxale li yabluwakum ngir mu teste leen ayyukum ana kan ci yéen ahsanu amalan moo gën a rafet jëf Allahu akbar kon Abu Yazid ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma daal di wax loolu Seydina Omar Seydina Omar ibn al-Khattab daal di woo cinq ci ponkol ci saxaaba yi radiyallahu anhu nag ah seen mbokk ma seen mbokk yi Shaam ñoom ñooy sàkku ci man ma dimbali leen ci ñoo xam ne ñoo leen di jàngal alxuraan xamal leen seen diin ne nag yéen juróom ñii dama bëgg ci seen biir ngeen concerté wu xool seen biir ngeen d'accord ci seen biir ngeen concerté wu génne ci seen biir yéen juróom ñett ñoo xam ne ñett laa soxla yéen nag duma ñëw tànn naan diw ak diw demal yéen a ngoog juróom a ngoog seet leen seen biir ngeen proposé ma après kan ñan ñan ñooy dem ñaay ñett laa soxla waaye bu dee ne dafa am ñett ñoo xam ne ñoom volontairement lañ bu ne ñun ñooy ñun ñoo ñett ñi bëgg a dem tamit baax na nañ ma ko wax Euh, ñoom ñu ne euh, mu doon ñe bala ñoo jàll juróom ñoom ñoo doon ñam Seydina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu Ubaada ibn Saamit Abu Darda Ubay ibn Ka'b wa Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma juróom ñooñ la woon ma répété Seydina Mu'adh seydna ubaadatu bnu saamit seydna abu darda seydna ubay ak seydna abu ayyub al muy juróom ñooñu seydna omar ne leen seet leen seen biir ñett wala boobu dee am na ñett ñu volontaire nañ ma ko wax ma yónni leen ñaa ñaamaay fay laaj ndimbal ngir ma xamal leen seen diine ñu daal leen xamal seen diine ah ñoom ñu ne ñun ñu fi nekk di tegantoo bant naan ñett ñi génn ak yooyu na ñooy dem ñu ne kii nii abu ayub mag la abu ayub mii mag la mooy dafa mage kanta ubay seydna ubay mii ibn Ka'b moom dafa feebar kon nag ñett ñi des daal di proposer seen mbokk allahu akbar muy seydna Mu'adh ibn Jabal ak Ubaadatu ibn Saamit ak Abu Darda Uwaymir Abu Darda radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim Seydina Omar nag radiyallahu anhu bi ñetti ñi taxawee muy niñ la wax léegi mu ne leen commencé leen Hims Homs mooy Homs léegi xew-xew jamono tax nañu xam ko fële ca xeex ba diggante Bashar al-Assad ak gaaya Euh, xeex bi takkar naa seen biir siriwaay Allahu akbar dëkk boo xam ne dëkk saxaaba yu mag yi ñu bari fa lañ ne woon dëkk ñoom imaam al-Awzaa'i Allahu akbar faqihu Shaam dëkku mais ñoom imaam an-Nawawi ñu ñépp xoolal léegi rek dëkk ba na mel fépp di di di rajax rajaxoo rek ndax loolu yal na fa yàlla def jàmm amin waay mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab ne leen ibda'u bi Hims commencé leen Hims ne ndax bu ngeen demee foofu Hims di ngeen trouver que ne satajiduna an-nas ala wujuhin mukhtalifa di ngeen trouver nit ñi ñu nekk ci ay jëmuwaay yu wute mais nan la ko Seydina Umar xame radiyallahu anhu Allah mooy ne nekkuñ woon liñ naan ah boroom diine moom nayem ci kurusam mukk yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mii leen jàngal loolu gisoon nañ ca ghulibatir rum fii adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sa min ba'di min ba'di ghalabihim sa yaghlibun fi bid'i sinin ca ghulibatir rum waaye tamit gañe nañu romains yi baleen Perse yi gañe waaye gisoon nañu idhabu ila al habasha dem leen Éthiopie ndax fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad dem leen Éthiopie ndax am na fa buur boo xam ne du tooñ kenn kenn du tooñ kenn fa moom nan la ko xame dafa toog ñu wax yu déedéet ndax daroon moom alayhi salatu wassalam da doon préoccupé wu ci li nga xam ne moo xew ci non seulement ci dawla islamiya bi muy fii jullit ñi seen dëkk yi waaye li xew alentour yi dëkk yépp da ko doon da ko doon bàyyi xel Allahu akbar Seydina Umar radiyallahu anhu ne dem leen Himsa bu ngeen demee di ngeen fa fekk nit ñi wuute wuute lool ba pare ne leen nag bu ngeen fa demee euh, nangeen fa nekk bu ngeen nekkee foofu mission bi xam nañ ko mooy jox nañ leen cahier charge mooy ngeen jàngal leen alxuraan te ñii ñépp ñii ñépp xoolal ñii <laughs> ci ñi mokkaloon alxuraan jamono yonent mi alayhi salaatu Saamit sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa eh, mu ne bu ngeen fa demee nag ba nekk fa ba ngeen gërëm gis ne ñooñu seen xam-xam ba ngeen fa la ngeen fa jot a jàngale am na ñoo xam ne taawu nañ mbir mi mbir yi commencé na évoluer bu baax na ñeneen ñaar ñi dem bàyyi leen fa kenn ci yéen ñett ñeneen ñaar ñi dem seeti feneen ci bilaadu Sham ndax Syrie dafa gën a rëy du Homs rek la yem du Hims rek la yem mu ne keneen ki kon ñeneen ñaar yi fu ñu jëm mu ne keneen ni ki na dem Dimashq na dem Damas keneen ki fu muy dem mu ne ilaa Palestine na dem Palestine di Jérusalem ak actuel Israël Palestine foofu yépp Palestine la woon dem foofu di al Quds bi nga xam ne nag ci lañ agsi Hims ñu nekk fa nekk fa ba gis ne ah nit ñi léegi moom ça va côté seen diine avancé nañ ceeg alxuraan yooyu ñu daal di fay bàyyi Seydina Ubaadatu ibn Saamit radiyallahu anhu Seydina Abu Darda moom Damas la demoon dem Dimashq daal di fay nekk Seydina Muaz ibn Jabal daal di dem Palestine moom bi nga xam ne ca la gaañu moom Seydina euh, Muaz ci taa'unu Amwaas ci peste boobu comme ni ko gise woon ci tarjamaam Seydina Ubaada ibn daal di jóge Homs daal di dem fi nga xam ne mooy Palestine ba fa la génn àddina comme moom it ni ñu ko gise woon Seydina Abu Darda moom dima di Damashq Dimashq moom fala nekkoon moom Seydina euh, Ubaad eh, Abu moom bi mu nee foofu nag jàngale na fa jàngale yu bari doon na wax bind jàngale ci toog di jàngale ndax bu ma soo nekk Damas moo ne woon nag bi Seydina Omar jamonoy Seydina Omar moo ne woon juge u moom Seydina Abu Darda moo nekkoon alqaadi qaadi al moo ne woon le grand juge foofu noonu moom Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda euh, naka noonu mu continuer ba Seydina ba jamono jamonoy Seydina Ousmane loolu lépp moom moo ne woon juge ba moom Seydina Abu Darda jàngaloon jàngal alxuraan foofu moo tax ñu baree baree baree baree ci jàngkatu alxuraan yi moom moo leen jàngal foofu noonu ci Damas nekkoon sëriñ ba loolu la doon def doon jàngale alxuraan di jàngal nit ñi seen diine bu paree déglu nit ñi ak ñi muy jàngal bu paree ne leen tey est-ce que ab ciit dafa am wala koo xam ne day day tudd buñ ne ko déedéet amul mu ne allahumma buur yàlla maa ngi seede ne damaa woor allahu akbar continuer daal di woor moom noonu la doon def moom euh, Seydina euh, Abu Darda radiyallahu taala anhu waaye tamit jàngalewul ci laat ci toog rek di wax noonu waaye bind na jàngale moo tax mu yónni euh, maslama ibn muxallad mu daal di koy yónni bind ko benn leet ne nuyu ko ne ko amma ba'd fa inna al abda ida amila bi ma'siyati llah abghadahu llah fa ida abghadahu llah baghadahu ila ibadihi allahu akbar lii boo demee ci ibn asakir rahmatullahi alayhi di ko fa fekk moom mu ne muy taarixu euh, bu mag boobu bu taarixu Ibn Asakir bi nga xam ne moom la def ca dëkk boo bële di dëkk ba mu newoon moom kii mu ne euh, mooy taarixu Dimashq kii mu ne nu mu tudd euh, imaam Abu Darda radiyallahu anhu mu bind Maslama ibn Mukhalladin rahmatullah alayhi nuyu ko ne ko amma ba'd fa inna al abda ida amila bi maasiyati llah gis nga ne nit bés bés boo xamante ne nii day jëf loo xam ne mooy yàlla la di jëf ci mooy loo xam ne mooy yàlla abghadahu llah buur yàlla da koy bañ ndax buur yàlla bëggul inna allaha la yuhibbul mufsidin buur yàlla bëggul yàqkat yi bëggul ñi nga xam ne al maghdubi alayhim ñoom la leen ñoom la mere ndax bàkkaar yu mag yi ñuy def moo tax mu ne nit de na nga xam ne jaam bi bés buy jëf ci loo xam ne di dëkk di jëf mooy yàlla buur yàlla da koy bañ buur yàlla nag gis nga bu bañee jaam boobu baghadahu ila ibadi day def jaamam yépp koy bañ moo tax nit di nga nekk koo xam ne nettali rek la man wala jaxasee nit yow boo ko xamagul sax léeg-léeg turam rek ngay dégg ñu naan man koo xaw ma ko mais ku soof la war a doon quoi pourtant yow mii wax masugoo koo gis masugoo koo dégg bu ñu la nee lu tax mu ne waaye yow kooku c'est que man te pourtant li mu wax loolu la mooy ku soof la ndax la loolu nag yàllaa koy def nga xam ne kenn du ko bëgg bàkka xam nga borom agresseur international lan la ko nit ñi mën a bëgg njaalookat international nan la ko nit ñi mën a bëgge yàqkat des mœurs nan la ko nit ñi mën a bëgg nit ñi dañ lay bañ yàlla day def nit ñi daal di lay bañ moom doon na bind loolu daal doon ko jox taalibeem boobu li nga xamante ne ni doon ko ci jàngal doon ko ci wax yu am solo yoo xamante ne ni euh, ku nekk ci ñun war na ciy bàyyi xel boroom xam-xam la woon nag comme niñ la ko waxe nii moo tax euh, Seydina euh, euh, Abdullah ibn Umar doon wax naan bu ngeen na toog doon naan xaddisuuna anil aaqilayn nettali leen ma bu ngeen may nettali nettali leen ma ci ñaar ñi nga xamante ne nii mooy boroom ñaari xel yu mag yi ñu ne leen ñooy ñan mu cité ne Seydina Muaz ak Seydina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhuma ne ñooñu ñooy boroom xel yu mag yi xaddisuuna an il aaqilayn moo Abdullah ibnu Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhu doon wax naa nettali leen ma jële ci ñaari boroom xel yu rëy yi ñu ne ko ñoom ñooy ñan mu ne Seydina Muaz ak Abu Darda radiyallahu ta'ala anil jami' bokkoon na tamit Ah, moom imaam Abu Darda radiyallahu taala wa arda ci xadiis boo xam ne bu imaam Ibn Saad moom moo ko soloo na ko noon boo demee ci taarix biñ la wax sànk bu Ibn Asakir diñ ko fa fekk moom imaam Ibn ah, Abu Darda radiyallahu doon na wax naan nit du nekk boroom xam-xam lu dul mu nekk élève lan takuuna aaliman hatta takuuna muta'alliman wala takuunu mutaalliman xatta takuuna bima alimta aamilan inna axwafa maa axaafu ida wuqiftu lilxisaabi an yuqaala lii maa amilta fi maa alimta allah allahu akbar seydna abu darda radiallahu taala anhu ci xadiis bi mursal la nag radiallahu anhu da doon wax naan na nga xam ne nit ki doo nekk boroom xam-xam mu fekk nekkoo woon ab ndongo loolu lañ naan loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam mais non commencé nekk médecin saa nga jaar saa nga jàng non loolu moom manu la nekk moom loolu mooy manu la nekk manoo nekk tamit professeur saa nga jàng njàng yi nag dafa wute ah jamono ji léegi njàng yépp li ci ëpp léegi yi ñuy reconnaître mooy un njàng sanctionné par un diplôme mooy njàng moo xam ne diplôme dafa ñëw ci jëm ca ca ca jeexi ga ñoom loolu lañu reconnaître mais tekkiwul ne ku amul diplôme jàngoo ah non non loolu it beneen affaire la ndax gaa yi bari nag bi ñu xamee lii ci jamono jii moo tax ñuy fexe di am diplôme te jànguñu mooy jànguñu ni mu ware mooy ñoom dafa mujj mbir mi nit ñi dañuy jàng ngir le diplôme ba moo tax buñ defee examen léegi génn ca ngoon nga ñuy feetu nga laaj leen question yañ defoon de pourtant am nañ de réussir nañ boo leen ko laajaatoon buñ ko mën a tontu ndax lan dañ ko doon def ngir diplôme bi loolu nag moo tax léegi xoola bavure yi ngay gis médecin yoo xam ne ndax am nañu lépp mais ne sont pas compétents ndax xam-xam dee fi newul nga gis professeur yoo xam ne am nañ diplôme bi moo xam nañ koo tricher moo xam nuñ ko man di def wala dañoo jaay sujet ak nu man di demee waaye daal am nañ diplôme bi mais xam-xam bi newu fi nga xam ne fi muy feeñ mooy ñi ñuy form ñi ñuy forme duñu xam naada dara duñu ko xam ñu nekk des nullards j'ai des nullards j'ai des nullards ñuy jurante noonu ci ay nullards ndax mbir yi dañ ko focaliser uniquement ci wàll diplôme moo tax Euh, loo nekkul ndongaam doo nekk sëriñam tekkiwul ne loo amul diplôme ndax bari na fi ay li ñu naan ay sawaay moom kii la quoi mooy autodidacte moom moo jàngal boppam loolu ñaata nit nga fiy gis ñu naan sawaay milliardaire diw de ni ñu koy gis nii jaarul benn grandes écoles jaarul ci benn école yu mag ay H HEC ak yii nii ay ay ay ay ay ay Oxford ak Euh, euh, kii euh, grandes écoles de commerce yi jaaro ci benn te pourtant entreprise bu mag la yor ay ay filière filiale internationale sax la yor kooku autodidacte mooy moo jàngal boppam kooku mënoo ñëw ne ko xamoo dara ah déedéet ndax la amoo diplôme déedéet déedéet mooy ne diplôme bi lu am solo la waaye nag bu dee ne loolu kese kese mooy tax tricher yi bari lool moo tax nit man naa toog nga foog nekki en tout cas amul benn diplôme buñ ko xam mais mu gën a compétent ñenn ñi am diplôme ci domaine boobu foog mu ne en l'essentiel lan moo tax loolu mën a am ndax moom da koo jàng même bu dee jaarul ci circuit yi nga xam ne moom nañ xam université jaar noonu man dafa bañ a jaar xoolal léegi dañ jël ci domaine ñu ne wàllu euh, xam-xamu diine nii mais bari na université yoo xam ne dañuy jàngale charia mais li ñuy jàng yow programme yi ñuy jàng buñ la ko wanee université la wax da waxuma ay primaire ak yooyu de université buñ la wanee ne première année lii lañuy jàng wala licence magistère lii lañuy ñuy jàng yow da naan déedéet xanaa danga naan non non xanaa kay gars yi ñeme wuñu di jàng lii nga xam ne c'est très terre à terre yow jaaroo foofu de mais bi nga gisee lii da nga ko xeet dag ne mais lii du daal lii ñeme nañ koo nii ne waa ji kon waa ji la ci lii lañ ko doon tester lii lii nii lii non loolu la mooy loolu da nga koy gis da gis yoo xam ne loolu te loolu ku kii euh, ci université islamique yi waxuma nag mooy ci dëkku arabe yi ay Makka ak yooyu tax wax may wax de ay Égypte ak yooyu yooyu tax may wax mooy ne léeg-léeg yow nit koo xam ne masula jaar ci yooyu yépp nga xam ne diine liñ ci xam yépp ci ay majaalis la ko jànge dem ci paa yi fii ci quartier yeeg yooyu waaye tamit nekk koo xam ne tamit ouvert mooy léegi monde bi gis nga da yor sa ordinateur am sa kii cours yi am ci nga dem al bastul islam yi mais cours yi am en direct euh, ci dëkk yi ay maro Égypte Arabie saoudite fii fu nekk dangay gis cours yi mais man ngay topp yooyu di topp loolu nag li gën mooy nga topp benn sëriñ boo xam ne xam nga ak xam-xam mooy loolu nag booy commencer doo ko xam foog moo tax am talqiinu ustaazin boobu imaam Shaafi'i yi doon wax am solo rahmatullah alayhi mooy ndax yow comme que da ngay ñëw ci domaine bi xamagoo fi mënoo tànnal sa bopp boo tànnee naan damay ut sëriñ nii mën nga juum mais bu dee ko xam mbir yi moo la tegtal ne la diw de dee ko déglu danga bëgg am xam-xam ci domaine u déglul diw danga bëgg ci wàllu fiqh déglu déglul diw te nag surtout li nga suivre ko moom kese ndax booy suivre ñu baree ndoo façon ni ñuy demee day uute bu ko defee mbir yi man na jaxasoo sa bopp nit ki mën ngaa jël looy suivre kenn nekk ci après ngay ouvrir aw fur et à mesure mais dajale xam-xam boo xam ne ak di gëstu ci téere yi am ku lay jàppale ci yooyu mais nga am xam-xam boo xam ne professeur professeur université bi amu ko Euh, euh, euh, exemple bu ñëw sama xel muy cheikhul éthiopie bi nekk fële du na nañ ko tudd léeg-léeg ci siira bi ci sharaab yu am solo yim def ci sahih imam muslim ne ko noonu imam at-tir imam al-Bukhari yi mu ngi koy def mais man audio bi rek laa dégg ak bi ñu sunanu Nasa'i bi ak yooyu yu am solo yi muy def mu ngi ci sunanu yi xaw ma lax jeexal na ko mu mais bu paree doo gis lu mel noonu moom rahima hafizahullah mu ngi màkk fee ci kaaba gi lay jàngale léegi euh, zaadahallahu tashrifan wa takriman moom boo demee biographie biographie Éthiopie la dëkk Éthiopie la jóge Éthiopie alxabasa Éthiopie la jóge bi mu demee ñu testé ko fële Makka Ummul Qura bi ñu ko testé ngir ndax dafa ñëwoon après ngir jàng après ngir dugg mais gars bi ko professeurs yi testé testé dañ ne ko yow doo kuy kuy kuy doo kuy jàng dañ yow doo kuy ñëw pour jàng mais da ngay jàngale ci saase lañ ko recruter ngir non pas muy jàngale ah muy ñëw di jàng ah comme liñ bëggoon ñu ne ko yow doo kuy jàng da ngay jàngale pourtant xam-xamam boobu est-ce que dafa jaaroon pour mais nag <laughs> bul dof de éthiopie la la se baayam baayam baayam boroom xam-xam bu mag la te Éthiopie dafa ba Éthiopie Éthiopie Allahu akbar dëkku Najaasi yi ak ka bari boroom xam-xam mooy ne foofu dafa jànge ba fees dell mais jaarul mooy du jàngum circuit yi ñu xam ni université jaar fii ak fii moo tax bi mu ñëwee gars yi nag testé ko mais biñ gisee xam-xam bi mu yor mais professeurs yi ko doon testé amuñu ñu ne ko yow doo koy jàng da ngay jàngale pour wax la ne li imam Abu daa wax nii ak di étayer li ñuy wax ñun que ne mbir mi nekkul ne ku jaarul mooy circuit yi ndax xam-xam léegi dañu nekk ci monde boo xam ne liñ naan université euh, pour ñëpp la accessible du fu ñuy tëj ci ay campus loolu am na ba léegi am na université yoo xam ne virtuelle la ak université yoo xam ne damay toog rek man bu ma ñëwul ci campus bi du ma xam dara xam-xam nag noonu la kenn mënu koo tëj ci ay ci ay kii rek non moo tax waaye daal l'essentiel que nga nekk ci université bi nga nekk feneen a ceeb mooy xam-xam daal bala nga wax ci dara mooy il faut nga nekkoon taalibe moo tax moom ima aw darda mu ne lan takoona doo nekk mukku mukku aaliman boroom xam-xam hatta takoona muta'alliman lu dul balaa boobu daa fekkoon nga nekkoon ku doon jàng moo tax nekk fe rek yor ay taman nii law waay waay aka neexoon waay ba diwa bare xam-xam ay waaye ka neexoon ndax nit ñi léeg-léeg résultat wu diw lañuy xool fi mu fi mu àgg mais duñu xool parcours am <laughs> diw xaw a dee nga naan lan laata muy laata ngay gis nii mu taxaw rek di wax noonu amul téye téere amul dara mokkal lépp dafa ne loolu daa toog rek ale d'un clin d'œil mu am kooku xaw naa dee moo tax baax na léeg-léeg di wax gaa yi taalibe yi ak nit ñi fan nga jaar lan mooy sa parcours ba bu ko defee gaa yi xam ne mbir mi du ay tëdd ki nelaw ak i ak i ak i jàmbat ak tamit ak a neexoon moo la ko may dara la ko la ko doon may moo tax imaam Abu Darda ne doo nekk boroom xam-xam lu dul lu jiitu woon dafa nekkoon nga doon jàng wala takunu muta'alliman hatta takuna bima alimta amila mu ne tamit doo nekk kuy jàng dëgg-dëgg lu dul ne ba ngay jàng loo xam lu ne da nga koy jëfe allahu akbar xam nga la asar ba doon wax naan képp man amila bi ma alima awrasahu ma lam ya'lam muy benn jeexital asar bi da ne képp koo xamante ne ni dafa jëfe li mu xam buur yàlla dina ko doon loo xam-xam xam-xam ilma ma lam ya'lam xam-xamu loo xam ne xamu ko mooy xam-xam boo xam ne par expérience ndax xam-xam yëpp du rek du rek par kii nii comme nekk en fi di wax noonu nga koy amee am na yoo xam ne comme xam nga loolu moo ëpp ci domaine scientifique yi ngay gis ne ay géographie yooyu ay ay science physique yooyu loolu c'est par expérience affaire yi nekkul woon rek ni ngay gis nii ñu def théorème yi théorème yi du waa ji dafa mas ab néegam rek la doon toog naan lii mbir yi ci kii bi ngay xool pré euh, kii euh, euh, kii réactivité yeeg yooyu yooyu du da ngay toog sa néeg rek bi mooy ne lépp ci ci ci biti la nekk ci ci ci jaww ji ci kii bi noonu ci eh, ci suuf si la nekk loolu c'est l'expérience voilà képp nag koo xam ne yow yàlla xam-xamu diine ak xam-xam bu mu la man di jox wax na laa la xam-xam yépp ci l'islam vraiment dëgg-dëgg amul liñ naan lii xam-xam profane la loolu amul ci l'islam ndax xam-xam bu nekk day jox day ci yàlla la jóge te ci moom ku ci jàpp mën na la jëme bu yàlla ubbee say bët di nga gis yow ni mu ni mu jóge ci borom bi te tamit di di xëcc nit ñi di leen fa yóbbuwaat moo tax xam-xam profane loolu réellement ci l'islam amul dëgg la nag bi ëpp doole féete kaw xam-xam yépp mooy xam-xamu diine te boobu la yónnee yonent yi aleyhim salaatu wassalaam te boobu yàlla bu yónnuwuloon yonent yi kenn du ko xam alors que yii nii moo tax ngay gis ay yéeféer di ko découvrir waaw ay loi pesanteur beeg yooyu gis yu bari ay yéeféer di ko tax yàlla da koo def ci ci ci ci ci ci suuf la ko def ay loi la yu mu def ku ci góor góorgóorlu bu yàlla ubbi la la sa kii yombal la affaire bi dem Euh, kon nag mu ne te doo nekk kuy jàng dëgg dëgg dëgg lu dul li nga xam danga ko jëfe xam-xamu diine lool la mooy ne boo xamee dara lu baax danga koy jëfe loolooy tax xam-xam bi des li tax ñu bari ci suñu classe yi du ñu jàpp lool bokk na ci ndax li ñuy xam dañ ko dul jëfe te kon ko duñ jëfe te duñu réviser mbir mi du fi tàgg du fi nekk moo tax dañ koy fàccuwaat mais bu dee danga koy jëfe xam-xam da ngay jàpp takk loolu mooy première étape boo ko takkee comprendre boo paree ci loolu nga jëfe ko boo paree te yàlla rekk tax boo paree ci loolu nga door koo transmettre loolu mooy niveau xam-xam yi xam-xam loolu la mais mënoo tëb benn étape def leneen tëb tagg ko rek jëfewoo ko comprendre ko bugg koo joxe boobu day am problème loolu mooy indi la waaja doon wax naan waa ji dafa ñëw Euh, wax wax ay wax wax wax ay doon expliquer am masala sëriñ bi expliquer ko taalibe bi ba sonn taalibe bi déglu déglu déglu déglu ne sëriñ bi man de li nga wax comprendre ma ci dara sëriñ bi ne ko ah ne ko man de boo ko xam nga lu ma doon jaaxal moo doon nga comprendre ko ndax man ba ma ko sama sëriñ doon jàngal tamit dara laa ci comprendre loolu. <laughs> loolu mooy loolu ndax dafa am étape bu mu brûler mooy takk na ko ndax indiwaat na ni ko sëriñam waxoon mais comprendre lu ko te loo comprendre lu mënoo koo jëfe ba koy transmettre kon mu ne te loolu xam-xam yépp même fii nii gars yi entreprise lan la soxla wala takoona muta'alliman hatta takoona bima alimta amila mais nekkookuy jàng mënoon ñu ne ci eh, xam na mbiri fekk lu dul ne li mu jàng ci école bi surtout ñuy def alternance nga xam ne li nga jàng da ngay ñëw man koo appliquer ci entreprise bi mais it ak foo man di jóge buñ la bu buñ gisee ne yow manoo appliquer li nga jàng ngaa ji dañ lay yow sax kenn du la mujj embaucher jour d'essai yooyu moom fa la ñuy arrêter mbir yi ndax xam nañ ne yow doo homme d'action te àddina bi homme d'action moo fi ma sa nekk affaire yi du léegi rek ah li gars yi di gëm naan ay affaire léegi àddina bi kii mais moo mas a nekk loolu daa mas a nekk mooy dañoo soxla action mbir du du ngay koy def sa bopp rek toog léegi kon mu nekkoon doo nekk wala takunu doo nekk muta'alliman aji koo xam ne ku jàng dëgg-dëgg nga hatta takunu lulul nga nekk hatta takuna bima alimta li nga xam amilan di ko jëfe mu ne moom Abu Darda allah allah inna axwafa ma axaaf li ma gën a ragal nag man Abu Darda radiyallahu li ma gën a ragal mooy ida waqiftu lil xisaab an yuqaal li ma gën ragal gin koo tiit man Abu Darda radiyallahu anhu mooy bu ma taxawee ngir ñu ngir ñu xisaab ma yawmal qiyaam ngir yàlla daal di may régler an yuqaal lii ñu ne ma man li may ragal mooy ñu ne ma maa amilta fii ma alim li may man li ma tiit yépp mooy yawmal qiyaam ma ñëw buur yàlla ne ma abu darda kii du sama jaam abu darda maa amilta fii maa alimta ana nga jëf ci li nga xam sa xam-xam bu rëy bi ñi ñépp doon coow waaye yow sa xam-xam boobu doo ci jëf allahu akbar mais loolu gis nga képp ku képp kenn ci ñun war nay poser question boobu mais man xam-xam bi may emmagasiner depuis di ko dajale ak li ma xam yépp nii man bés bu ma deewee ñëw yàlla ne ma waa yow la nga xamoon loo ci jëf ku nekk ci ñun war naa war naa waajal réponse am te réponse bi du naa toog rek après créer ay ay ay ay comme ni ngay disserter xalaat idée bu rafet nga wax ko de ay jëf la yoo xam ne moom ngay présenter buur yàlla non foofu amul ay tergiversé yooyu la tasmaw foofu doo fa dégg ay caaxaan raxwan wala kizaba amul ay boosóor ki caaxaan wax wax yu dul am de li ngay def loolu ngay wax kon nag ku nekk ci ñun war ngay bàyyi xel loolu moo tax ci lancé boobu moom imaam Abu Darda radiyallahu mu doon wax naan waylun lilladi laa ya'lamu marra wa waylun lilladi ya'lamu wala ya'malu sab'a marrat Allah Allahu akbar lool boo demee tamit ba léegi ci taarixu Dimashq bu Ibn Asakir rahmatullah alayhi al-Hafiz ko fa indi mu ne imaam Abu Darda dane e, Maymun ibn Mihran moo ko jële ci moom rahmatullah alayhi mu ne imaam Abu Darda radiyallahu anhu dane waylun toskare ñal na lilladi ya'lam marra toskare ñeel na ki nga xamante ne nii euh, du jàng benn yoon benn une fois ko mooy koo xam ne yoonam newul ci xam diine yoonam masula toog benn fois rek di ko jéema mu ne kooku de toskare ñeel na xuru ñeel na waaju waaye kooku bu dee benn waylu benn xuru wa waylun waaye tamit toskare ñeel na lilla di ki nga xam ne ya'lamu moom moom dafa jàng ba xam wala ya'malu sab'a marat talim xam waxuma mu jëfe ko benn yoon mais juróom-ñaar yoon du ko jëfe allahu akbar moom seydna abu darda radiallahu taala wa ardah noonu la meloon te tamit ku ragaloon la li nga xam ne mooy fitnaay fitnaay alal ak fitnaay àddina moo tax doon warax naan moom seydna abu darda radiallahu mu naan a'udhu billahi min tafriqati al maa ngi muslu ci yàlla ci tafriqatul qalb ñu ne ko wamaa tafriqatul qalb lan mooy lool tafriqatul qalb mooy lan mooy sa xol am ay pàcc-pàcc yoo xam ne mooy fu nekk sa xol a nga fa fu nekk mu koy xalaat fu nekk mu nekk fa am fa lu mu bëgg ak yooyu ñu ne ko mais luy lool mu ne an yuj'ala li fii kulli waadin maal mu ne lool bu ngeen xamul mooy lan mooy ñu defal ma fépp fu nekk fu nekk rek ma am fa alal xur wu ne mooy bërëb bu ne dëkk bu ne compte bu ne banque bu ne ma am fa compte du loolu ci boppam moo xaraam ci boppam mais bu dee da lay yóbbu yow dootoo concentré wu ci yow sa jaamu yàlla yéppay sooxe ndax loolu ay way waay sama boutique yone Touba ay way yenn cana ba cana ba cana ba i way ak yenn xombal waay oh, maa tamit tey Kédougou ay waay jële maa tam Saint-Louis sama boutique ya ay waay sigi yow nga xam ne loolu rek ngay dëkke mu ne loolu nag loolu moom yàlla na ma ci yàlla musal <laughs> loolu yàlla na ma ci yàlla musal doon na wax moom it Seydina Abu Darda radiyallahu anhu mu ne li mu gën sopp tax muy des mu sopp tax mu li mu gën a li tax ñett yi ñoo tax mu sopp des ci kaw suuf mooy desandi di dund mu ne ñett yooyu mooy lan buñ taxawoon taxaw fii laata muy wax ñu ne yéen eh, yow yow mii di wax yow lan lan lan lan lan moo tax sopp nga des ci kaw suuf yan ñett ñoo tax sànnal ñetti ci tax nga bëgg a des ci kaw suuf boo mooy ma sama classe ah, ah, yu bari de bon mooy ne loolu ñun wax quoi am ci àddina bi lu bari moom waxul lool mu ne saatu zama'il mar ci ci ci bëccëg yi bu naaj wi tàngee woor ba jamono canicule yi nga <laughs> mar Allahu akbar nee la loolu bokk na ci ñetti benn ci ñetti yi tax mu bëgg a des di dunduma <laughs> Allahu akbar xiif mooy mar mar mar rama un hawaaji mar ci jamonoy canicule yi fekk dangaa woor nu ko hë benn ngo beneen bi mu ne wa sujudu fil layl ak bi sujud ci guddi yi di naafile ngir sa borom waa ñetteel bi mu ne mujalasatu aqwamin yantaquuna jayyidal kalaam kama yuntaqa atayibu thaman mu ne nekk ñetteel bi mooy di toogaaleeg ay nit ñoo xam ne ni ñuy euh, jële li rafet ci kàddu ci gémmiñu ku koy wax te loolu suñu boroom nee na allahu nazzala wala anzala ahsanal xadiisi kitaaban mutashaabihan mathani buur yàlla moo wàcc ahsanal kati ahsanal xadiisi nettali waxtaan wi dax mooy alxuraan mu ne ñi nga xam ne dañuy toxal di jële jayyidal kalaam ak xadiis yonente mi alayhi salaatu ak wax yu rafet yeeg waxu nit ñu baax ñi yooyu di ko jële di ko jël di ko witt comme ni nga xam ne noonu la ñuy witte ci garab li gën a rafet ci tu ci meññeef yi waaw akbar mu ne ñett yooyu mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne moom moo ko fi taxa bëgg a des moom Seydina Abu Darda radiyallahu taala anhu wa arda moom nag amaana ñu yemale ko fii de dëgg yàlla lu bari la lu bari la lu bari la waaye ci ay mbiram waaye xam naa dañuy mujj yem foofu gis nañ moo doon kan gis nañ ne euh, boroom xam-xam boroom alxuraan dëddu li dëddu li nga xamante ne mooy àddina jublu ci boroomam moom seydna abu darda radiallahu taala anhu wa arda noonu la nee woon newoon foofale ca dima ca damashq ci dimashq fa la nekkoon ba ni nga xam ne ci lay génne àddina eh, am nañu ne mu ngi génn àddina l'an 31 waaye loolu imaam al al-Dhahabi rahimahullah ci siyaru a'lamun nubala dane non non non non lii moom erreur la moom ne Seydina Abu Darda l'an 31 la génn àddina loolu erreur bu mag la ndax lan euh, moom Abu Darda radiyallahu anhu dafa fekke am na euh, ci xadiisu di jaar ci imaam as-Sawri rahmatullah alayhi ba ci ni muy demee ba kene moom Abu Darda ba nga xam ne ci la ko dikkal tàggeek Abdullah ibn Mas'ud temps Abdullah ibn Mas'ud comme ni ñu ko waxee woon sànq l'an 32 la génn àddina moom euh, bu génnoon àddina avant l'an naka la la ñuy ñëwee di ko tàkke koo xam ne benn at après moom bi mu génnee àddina loolu man da nekk moo tax mu ne loolu xata la moom imaam Az-Zahabi li gën a dëgër moom mooy mu ngi génn àddina euh, bi nga xamante ne ci jamono yi Seydina Ousmane Ibn Affan am na nag ñu ne la ci la 33 am ñu ne la 32 ci la boobu noonu kon mooy ginnaaw génnu àddina Abdullah ibn Mas'ud ci la génn àddina li loolu moom leer ma léegi nag ñaata at la am na ñu ne ñetti at ginnaaw avant ñuy faat Seydina Ousmane ci l'an 35 bi. Euh, ci la génn àddina am nañu ne deux ans avant muy l'an 34 jàpp côté yooyu moom ci la génn àddina moom Seydina euh, Abu Darda Uwaymir radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu